acuudu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arraxmaani irraxim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyidinaa wa nabiyinaa muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacd kon ginnaaw bi ñu sante boroom bi tabaaraka wa taala di julli ci yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi ñu ngi nuyu ñépp di leen wax assalaamu aleykum wa raxmatullaahi taala wa barakaatu lii nekk benn talbiya muy ak wuyu goo xam ne lañu wuyu invitation sàkkutéef la ak càkkutéef la goo xam ne dañu ko sàkk woon ci ñun ngir ñu def benn fàttali bu ndaw euh, soxna jaara busa caw bint abdallahi caw ibn sheikh muhammadul mukhtaar raxmatullaahi alayhima daldi woon koy sàkku ci ñun e, daldi ñuy expliquer ni mbir mi demee ñu daldi koy rafetlu lool mu nekk initiative boo xam ne am na sax lum ma ci joxaale ba ma déglu ko côté li nga xam ne moom la euh, Ahmad Bamba daal di def mi lay taayal mbir mi muy loo xam ne lu dal xel la di lu am solo ci fàttali yi nga xam ne ci ëttu caween euh, wax na ci côté boobu lu am solo loo xam ne euh, euh, incha allah duñu deñ di ci jariñu léegi euh, ngir bañ guddal muy daal loo xam ne lu ñu rafetlu la lool sax comme ni nga xam ne noonu la ko fi ñi ko jiitu ñi fi jiitu ak tamit ñi ñu déggagul ak ñi ñu déggagul yépp ni ñu xame ne ñoom ñépp rafetlu nañ mbir mi waaw ndax lu baax moom ku ko gis xam ne lii lu baax la encourager ña ca ne mooy li nga xam ne mooy li war te dugal ci sa loxo sa kem kàttan ndax fattaqullaha mastata'tum ragal leen yàlla seen kem kàttan ñu sasoon nu nag soxna si sasoon ñu ñaanoon ñu ci loo xam ne eh, eh, waxtaan wu ñu ab pàttali comme ni nga xam ne noonu lañu koy defe ci groupe bi euh, ñu daldi woon wuy ci loolu le ndax dafa bokk tamit ci xaq yi nga xam ne moom la yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi waxoon ne bokk na ci xaq yi jullit amal mboroomu jullitam mooy wa ida stansaxahu mooy bu dee ne daf ko sàkku ci moom mu laayi biir ko na ko def waaw kon nag ci loolu ci laju tënk moo tax ñu war a waxtaane tey ci minute yu gàtt yoo xam ne euh, li jëm ci wàllu ngistal ngistal euh, dafa nekk loo xam ne euh, mooy di def luy ngistal d'abord waaw mooy lan mooy nit koo xam ne day jëf jëf joo xam ne buur yàlla képp lañ ci lañ ko war a defal moom lañ war a def yéene ko jëf ja nit ke di ko def jàmboo bale di ko def moom au lieu mu def ko sellal ko ngir boroomam waaye moom mu koy def ngir ut ci leneen waaw moo tax as ak ar-riya yooyu ñoo bokk branche rek mooy parce que euh, ar-riya mooy ci côté bët koo xam ne gi ngistal mooy ci gis day bëgg ku gis am parce que moom day deful ngir yàlla mais day def ngir am estime boo xam ne moom la yaakaar ci xolu ñi tax muy muy def te ñoom lay wan la muy def loolu mooy ki nga xam ne moom ci bët mooy ngistal li muy def ngir nit ñi gis ko teg ko foo xam ne buur yàlla xam na ne àggul foofu waaye moom loolu façon camouflage la waaw loolu côté boobu benn la mu am pour gàttal parce que mbir yi euh, wax dëgg yàlla euh, Ahmad Bamba euh, leeral na mbir mi te waxtu wi dañuy def lépp comme moom ni mu ko defee rek ni mu ko tënkee ñun itam ñu tënke noonu waaw léegi mooy Euh, que ne tamit ci la mooy man ma bëgg ñu dégg ma loo xam ne loo xam ne kat yow dangaa waroon fexe ca buur ca kanamu buur yàlla nga am fa loo xam ne mooy buur yàlla xam ne yow kat jaamam nga boo xam ne yaa ngi ci lim la digal waaye yow loolu au nga def loolu defoo ko ngay def ngir nit ñi am ci yow ah as-sana'ul mooy di la tagg-tagg gu rafet sans pour autant mu lu neex yàlla yooyu yëpp ay ay ay ay mbir la yoo xam ne ñàkk dëggoo koy indi te buur yàlla daf ñu waxoon wama umiru ci suuratul bayyina wama umiru illa li ya'budu allaha muxlisiina lahu diin xunafaa waaw jaam yi jaam yi wama umiru te masuñu leen a digal waaw ki am sañ-sañu digle nit ñiy def am sañ-sañu di tere nit ñiy ba mooy allahu tabaraka wa taala jaarle ko ci alquran ak yi téere yim fi jaaraloon ala lisaani yi wala anbiyaa ci làmmeñu ñi nga xam ne ñooy yonentaami alayhimu salaatu wassalaam léegi nag mooy kon digaluñu woon bu illaa liya'budullaha lu dul ñu jaamu yàlla muxlisiina lahu diin ñu sellal ko waaw ni nga xam ne mooy jaamu yàlla boo gële ñu sellal ko def ko maa ngir yàlla waaw moom buy jaamu yàlla xoolul ndax ma sàmba kontaan na wala ma demba kontaan na déedéet li muy xool mooy est-ce que buur yàlla kontaan na bu buur yàlla kontaanee garaawul ku mer garaawul ku mel grawul waaw moom la a cheikhul xadim di wax radiyallahu anhu idil muridu laa yuridu abadan ghayra rida rahmani haythu qasada waaw ki nga xam ne mooy ki nam ma dem ci borom bi te kooku mooy ñëpp kooku sëriñ ak taalibe ñépp a ngi ci biir ndax kenn du ne man sëriñ bi moom nam mu la dem ci borom bi déedéet murid al muridu mooy le taalibe dëgg la waaye mooy kii nam ma dem ci borom bi te loolu ni ko taalibe bi doone sëriñ bi dafa nekk koo xam ne dafa war a tegtal taalibe bi jàngalekat bi day tegtal ki muy jàngal yoon wi muy jaar ngir mën a am rida rahman muy yërmande borom bi tabaaraka wa taala ngërëmam mu ne nag nit ki nga xam ne mooy jullit bi murid bi foofu mën nga ko tudde jullit bi rek waaw laa yuridu abadan kooku warul di bëgg ba faw mooy lépp lu muy bëgg lii moo war a nekk bu solam ghayra ridar rahman lu dul ngërëmu buur yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande haythu qasada fu mu man di jublu nag mooy fu mu man di ne na fexe li nga xam ne mooy repère mooy man lépp lu taxaw ci kanamam lu ma war a jëf wala lu ma war a bàyyi war naa xool question bi ma war a poser wu du est que lan la ci nit ñi xalaat de wala lan la ci ñoom diw xalaat nan la ko nit ñi gisee wala bu ma ko defee nan lañ koy déggee déedéet loolu du question question bi lenn la mooy ghayra rida rahmaani mooy damay xool mais lii nii en fait man bala maa def damay xam waaw moo tax al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu def baabu baabul ilmi qabla al qawli wal amal waaw ah, baabu buntu al ilmu xam qabla al qawli bala ngay qabla al amal boobu waaw mooy xam bala ngay bala ngay jëf waaw waaw quli wa quli i'malu fa sayara Allahu 'amalakum loolu mooy il faut nga xam d'abord kon mooy man sama question mooy lii nii ana fan la tegu est-ce que gërëmloo buur yàlla wala déet bu gërëmloo buur yàlla ma def bu ma xamee ne gërëmloowul buur yàlla ma bàyyi ak lu ma ci mën a fekk kuy def loolu ki mel noonu kooku mooy ci sellal dëgg-dëgg waaw te buy def jëf jum man di def buur yàlla kese tax muy def moo tax suñu boroom ne woon yaa ayyuhal ladina amanu laa tubtilu sadaqatikum bil wal adha waaw kalladi yunfiqu maalahu riyaa annaasi wala yu'minu billahi wal yawmil aaxir mu ne yéen ñi gëm yàlla laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa bu leen yàq seen saraxe yi ngeen di def ah mooy bu ma ñëwee di def ngir yàlla bu ma yàq ndax xam nga nit mën ngaa def lu baax fii li muy wax fii alquran suuratul baqara mooy ne man nit kon mën naa def jëf joo xam ne jëf ju baax la amaana jamono jam koy def sax baaxoon na mais muy xoole ba iblis yàqat ko ci ginnaawam waaw waaye wala ba ba mu xalaatee def ko am na ci xalaat bu baax waaye nag ba mu ñëwee yéene bu baax ba mu ñëwee ba koy def iblis dugal ci man nag aza alman laa tubtilu yéen ñi gëm yàlla bu leen yàq seen sarax yeeg seen action de bienfaisance yi nit koo xam ne da ngeen koo war a jàppale ngeen koy jàppale loolu def ko ngir yàlla waaye bul yàq jëf jooju bil manni wal adha mooy di joxe waaw ci waaw xool leen rek xam nga ne moos bu dul woon man ah xoolal ma euh, taalibe yi rek kenn manu fee lekk lu waaye dëgga rek rek ñu laara biraanan ko loolu loolu yow léegi même bu fekkul ne suuroon nga ba nga koy saraxe ba nga koy jox yow de toute façon dara doo ko ci am waaw mooy wax yooyu yépp des des fois sax ci bàyyi xel mais c'est c'est très grave loolu waaw kenn mënu fee am yaram ku fi nar am yaram rek ku fi teg bool rek ñu laara bilaan laara bilaan naan ko déedéet yow joxeel te yàlla tax waaw waaye wal adaa jël yow mooy façon saraxe yu baaxul yi yépp man damay saraxe loo xam ne damaa bëgg samaw ay oh, sëriñ bi nga buxaabakat bi ne la lii boo ko saraxee en fait ay wi kan ko sarax la jëm nga jël yëngal ko wëndeel ko sa bopp bi juróom-ñaari yoon daal di koy jox na ànd ak moom lu kon yow ay wi nga bëgg mu dem ci kook déedéet déedéet loolu façon sarax yooyu dara baaxu ci kalladhi yunfiqu maala kooku dafa mel ni kii Euh, euh, euh, dépenser alalam riyaa naas ngir bëgg nit ñi gis ko waaw waaw <laughs> gaa yi xool leen wallahi may may boroom loxo sa poos ngir lan bëgg rek gaa yi ne sa waay ak a tabe waaw mais yëpp yooyu lu jarab yu walla yu'minu li tax muy def lool mooy walla yu'minu billah ko dëgg dëgg gëmul yàlla waaw ndax boo gëmoon yàlla amul dara lu gën a yàlla ci kanam sa kanam yow waaw du nit ñi ndax nit ñi dañuy dem ah. dañuy dem te ku la tax nga nga nga mooy yàlla bu subaa sax mu lay jëw walla ngoon waaw te bés boo fi taxee jaamuwoo yàlla ndax ñoom diw bàyyil ba nga dem id tabarra alladina tabaau min alladina tubiu war a awul adab waaw bés koo fi koo ku tax jaamuwoo yàlla bés boo demee ci sa kanamu borom wallahi di nga ko rëccu kon ngistal dafa nekk lu garaaw yonent bi alayhi salaam dafa wax lu am solo lu lu loo xam ne en fait kii ngistal bu xamoon loolu sax waroon ko bàyyi waaw loolu rek waroon na tax mu bàyyi ko mooy bi mu ne moom alayhi salaatu wassalaam wal xadiisu rawaahu al muslim rahmatullah alayhi mu ngi ci eh, saxi imaam muslim Seydina wa Mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa mu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man samma'a samma'a allahu bihi wa man raa raa allahu bihi mu ne ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom Ibn Abbas radiyallahu anhuma nee na man samma'a képp koo xam ne day jëfug jëf bëgg dégg gu rafet gum ci am mooy yoonu yàlla newu ci mooy moom comme ma ñëwoon ah <laughs> waa joo xam ne daa taxaw fii buy julli moom kese ci néegam wóor na da foog ni kii moom tariwul alxuraan tellement doo xam li muy wax loolu lay def pare mais bés bu fi ay nit ñëwoon wala ñu ne ko mu ñëw ci mbooloo ñu ne ko kaay jiite nga gis ko mu commencé allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin nga xam ne kooku kan lay nax mais an waa ji kan lay nax moom xam nga kooku mais digganteem ak boroomam mais bo mais buur yàlla mi nga xam ne al ya'lamu ma fi sudur xam ne ne kii dëgguwul ndax bi mu newee néegam wala famille bi mu miin taf taf lay julli mais il a suffi que ñoo oustaz diw wala booloo diw ñëw fi wala boog ñu ne ko gi beneen occasion kaay jiite mu commencé mel nii da ngay xam ne kii dafa ko ngir yàlla même bu ko waxee waxul li am waaw parce que bu ko defoon ngir yàlla bu tëju woon néegam nekk ci désertu Mauritanie bi kenn gisu ko sax ni muy jullee foofu noonu lay jullee bu newoon biir jumaa ji gën mag biir Sénégal du changé ndax julliwul ngir jumaa sàngam wala désert sàngam mais buur yàlla lay jullil mi nga xam ne moo ne fu ngeen ma a jublu fa samma waaw fu ngeen jublu rek xam leen ne buur yàlla mu nga fa di leen xaar kon kooku defu ko moo tax yonent mi alayhi salaam ne man sammaa sammaa Allahu be waaw mooy bëgg nit ñi kooku daa bëgg ñu ne eh, waa ji di jàngkatu alxuraan la bu mag te Seydina Abu Hurayra dafa wax lu am solo ne yonent mi alayhi salaam moo ko wax ne yow yawmal qiyaam bokk na ci ñett ñi ñuy njëkk a mbugal yawmal qiyaam dugal leen safara nee na bokk na ci koo xam ne buur yàlla da koo may alal mu ci doon eh, jot def. ba di ci def ne di saraxee kat def ay action de bienfaisance gaa yi naan sawaay moo baax boroom waa ji ak a tabe ndekete defu ko woon ngir yàlla te xadiis boobu euh, xadiis bu wér la boo xam ne mu ngi ci saxi imam muslim rahmatullah alay ne yonent ma lay saa saam nee na après suñu borom ne ko yow sama jaam dekkil ko yowmal qiyaam ne ko sama jaam ndax defaluma la woon lii ci wàllu alal ak yooyu mu ne ah mu ne ko loo ci def mu ne ko dama koo defoon de ah def naa ci lu baax de saraxe naa ci dimbali ci naa ci diw def naa ci lii sa projet sàngam bii génn génne naa ci zakat joxe sax lu ëpp zakat ga par exemple mu ne ko waxoo dëgg de da koo defoon ngir nit ñi ne yaa mën a joxe loolu nag nga ci am waxoon nañ ko lool nga ci am keneen ci boroom xam-xam la boo xam ne buur yàlla da ko jox xam-xam waaye moom xam-xamam boobu li mu ci soxla defu ko ngir yàlla xamalu nit ñi ngir yàlla ngir nit ñi ne mooy eh, fulaanun ah li sëñ bi wax ci basaalik fulaanun aalimun qad ala rijaala moom looloo ko ci neex moom utub xam-xamam bu metti beek fu nekk nga gis ko muy yër ci téere yéeg di laajteeg topp boroom xam-xam yeeg fu ne mu dara taxul mu def ko lu dul ñu ne sawaay kat ah aalimun boroom xam-xam la de ah kat dëgg dëgg nag alar bi jaalaa nag moo féete kaw nag góor ñi waaw ah góor yàlla yi moo taxaw seen kaw moom loolool ko ci neex kook mu ne ku mel noonu buur yàlla ba mu ñëwee wax ko ne ko xamal ko xéewal gi nga ko defal xéewalu xam-xam mu wax lool mu ne ko waxoo dëgg waaw da nga koo defoon ngir nit ñi ne ngir nit ñi wax ko waxoon nañ ko ah ñoon ñëpp ba ni muy jeexe mu ne ñoon ñëpp après ñoom la ñuy njëkk dugal safara wal iyaazu billah kon man sammaa sammaa allahu bi mooy ku bëgg def yooyu nga xam ne buur yàlla li nga war a def ngir yàlla nga bëgg nit ñi dégg am estime bu ñuy am sa xol seen xol ñoom pour yow buur yàlla contraire bi la lay defal mooy gisoo gaa yi bëgg ñi nga xam ne dëgguwuñ jamais bëgg tout le temps ñu leen di tagg wa yuriduna an yuhmadu bima lam ya'malu bima lam yaf'alu loo xam ne bëgg ñu leen di tagg ci loo xam ne kat ñoom ci seen dëgg biir xam nañ ne defuñu ko mérité ñu leen di tagg buur yàlla lii yonent ma lay saab saab wax moo ci nekk mooy sàmma allahu bi buur yàlla day def dafa bëggoon ñu koy dégg ci lu baax buur yàlla contraire bi la koy defal te dina ko weer yawmal qiyaam te dina ko weer ala ru'usi rijaal ala ru'usi nees ci àddina bi moo tax seetloo ku mel noonu nan lay def day bëgg ñu gis ko euh, yëkkati ay mbiram tagg ko teg ko fii mais seetlul nit ñi ci boppam la buur yàlla def xamal euh, loolu noonu muy nëbb mooy ñàkk dëggoom bi wane ay ay ay ay fausses ay fausses images yu rafet ci moom buur yàlla dayen di wan xaqiiqaam dëgg-dëgg waa ji bu ko defee moo tax place bu nit ñi nekk mu nar a ñëw gaa yi naan é eh, buñ ko séenee ah sawaay ñu ñëw sawaay moom yu def leen attention kii moom bu ñëwee foog na ne fii mu ne fi mu teg boppam mais ñépp xam nañ ne melut noonu ba bu ñu ko gisee muy ñëw wala ñu dégg ne woote na mu ngi ñëw ñépp ne attention de sawaay ñu ñëw waaw mooy man samaa samaa allahu bi waaw contraire bi mu bëggoon loolu la ko buur yàlla def ndax dëgguwul waman raa raa an-naas bi waaw déggtal gam doon def buur yàlla day def moom déggtal gu ñaaw gu ñàkk a baax gu wuteeg la bëgg lu rafet lañ koy gisee comme que dëggool ak boromam loolu lañ koy defal loolu lay siiwee ci nit ñi waaw hé attention RFA ngi ñëw ku yor secret bi yoboo nga noppi moom mu ñëw nag di wax foog na li muy wax ñépp a ko jàpp mooy dëm waat billaahi barki sëriñ diwu barki dëkk dara ñépp xam nañ ko fii mu ne ndax lan lii wa ko dal man sammaa sammaa allahu be wa man raa allahu be kuy ngistal bëgg ñu gis la ci lu rafet yoo xam ne dara yàlla taxut waaw defoo ko dëgguwoo sa digganteeg sa borom waaye di wane ay ay ay mel ni kàkkatar foo dem mel ni ñoom buur yàlla la nga bëgg ñu wan la ngay wan nit ñi lu rafet sa dëgg sax réalité la leen di wan ñu xam ne waa ji dëgguwul ñépp xamee lii ne ah sa waay de waxama bari rek moo tax doo dégg nit ñu mel noonu ñu leen ah saa de fii mu ne bu waxee nga foog ne jaam gayndee tëb waaye bu waddee mu mel ni yoowu tëb yoowu wadd tëbinu gaynde la yor yor descente yoo ñépp di ko wax mu siiw nekk secret de polichinelle moom rekk ko dul yëg ndax lan wa man raa raa allahu be ah kon nag euh, li nga xam ne kon dañuy yem ni mbir mi euh, ngir bañ a guddal mooy eh, insha allahu taala di ñaan daal buur yàlla mu daal di def ci mbir mi barke daal di def mbir mi mu continuer daal di jàppale ñu jël initiative bi ak tamit ñépp ñoo xam ne ñu ngi ci biir ak même ñi newul ci biir waaye te bu ñu ko yëgoon nekkoon ci wala lépp koo xamante ni mu ngi amana bi sayyidina rasulillah yal na ko buur yàlla defal xéewal fu man di nekk moo xam ku génn àddina la walla ñoo xamante ni nii ñu ngi dund ak ñi nga xam ne sax ñëwaguñu yal na ba ni suuf si jeexe képp koo xam ne gëm na borom bi tabaraka wa taala buur yàlla daal di lay defal ay xéewal àddina ak alaaxira te boole la ci ñi nga xam ne ñoom la wax ne yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla